mel mel nañu ne ko waaw mu ne xanaa di jotal njàpp ma mooy njàpp njàpp mat ci jamono ya nga xam ne njàpp neexut ndax xëy na ndox daa jafe mbaa jamono ji daa sedd du tee rek ngay jéem a jàpp njàpp mat ak bari say jéego dem ci jàkka ya ak fexe bay xaar julli balaa ñëw nga xam ne julli goo weesu rek tàmbalee waajal ga ca topp ne leen loolu day amee na darajay faandu loolu day faandu nag daraja ju màgg la ndax daa bokk ci xeetu jihaad mooy fa jullit ñi ragale yéefar ya songe leen fa nga taxaw fa sàmm ko ba dara du fa jaar lor si jullit ña loolu dafa rëy lool mu ne nag li mu wax nii ci di jàpp ci waxtu nga xam ne njàpp neexut te di bari la soqi si jéego jëm ci jàkka ja tey bari la xaar ak julli gannaaw boo jullee genn di xaar ga ca topp di ko waajal ak xaar en loolu taxaw na taxawaayu faandu taxaw na taxawaayu faandu baamu ko baamu ko ñaari yoon ala uxbirukum bima yamxu llahu bihi alxataaya wa yarfaxu bihi darajaat daal di ne qatril maa yi xataa yaxruja naqiyan min addunubi hadis ba dane ku gëm yàlla bu dee jàpp bu raxasee kanamam ndox may rogalaat day ànd ak ñaawteefam di wàcc mbaa boog mu ne dox ga ca mujj day ànd ak aw ñaawteefam rot daanu ba tey bu demee bay raxas ñaari loxoom lépp lu mas a tooñ ca loxo ya mas koo ngëpp ba laal ko ca loxo ya te war ko caa laal muy xeetu ñaawteef buy raxas loxo yi ndox may rogalaat bàyyi ko ca loxo ya day àndaaleeg ñaawteef yooyee di wàcc mbaa boog dox ngay mujj a wàcc ca raxas loxo ya day ànd ak ñaawteef yooyee su demee bay raxas ay tànkam it mu ñaari tànkam ba tey noonu la wépp ñaawteef bu mas a dox ci ñaari tànkam bu dee ragg tànk yi ñaawteef yi day wàcc ànd ak ndox mi daanu fi suuf mbaa boog nga ne dox ngay mujj daanu fa suuf mooy ànd ak ñaawteef yi wàcc ba jeex tàkk nga xam ne daal day awee ca ron weya mu mel ne di seetut dara ciy bàkkaar baabun li ab bunt la fi lu ci cangaay te bëgg a dugg ci cangaayal farata am mat tuxuru ndaal cangaay la fa huwa moom minal janaabati ngir janaaba wa minal xaydati ak ngir mbërëk wan nifaas ak wasin sawaawun way yemoo lañu maanaam ca ngaayul farata moom niñ koy defee nenn ne lay waral ñu koy def nag moo limu ne janaaba dana ko waral jigéen ju amee li ñuy wax reegal maanaam baax ba mu jeex dana ko waral ba tey jigéen ju amee dereti wasin ba mu jeex dana ko waral nga dolli ca nag ab julit bu génn àdduna ba tey ñu war ko waajal sang ko ci ngaayul farata ngir jébbal ko boroomam fa in iqtasara ndeem gàttañ al mutatahiru aji sangu ja xalal xusli ci cangaay la doonal wudu ci lu dul njàpp ma aji sa ahoo mu doy ko manes naa sangu kese kese nga wax te doo ci boole leneen man ngaa takk sax ne boo wutee ndox mu baax rek am yéene jox faratay ca ngaay li fexee fexe rek ba sa yaram fépp daj bàyyoo fenn fenn rek dal nay baax lay tax na nga mën a daal jekki-jekki julli mbaa leneen ca ca ngaay loolee te jàppaatoo nag da ngay fexe ba gannaaw ba nga weesoo raxas sawukaay ba gannaaw ba ngay door a raxas cëri njàpp yi te gannaaw ba nga raxas ci cëri njàpp yi jotoo laalaat sawukaay ba loolu mën nga koo takkee ji boo njëkkee jukki li tàmbalee jumbax ba ci bëti woom te bañ a laal foofu nag door a àggale nag mën ngaa tàmbalee ci bopp ba ñëw ba ci jumbax bi dellu àggaliwaat nag te tàmbalee bëti woom yi ba ca cati baaraam ya loolu boo ko defee rek boo ko dee seet gannaaw bi nga defee cëri njàpp yi ba noppi laalaatoo fenn ci sawukaay ba fuy waral njàpp mi toj kon nag noonu boo ko defee te di foo luy toj njàpp leneen lu bokkut ak loolu mën ngaa doyloo cangaay loolee kese waaye nag ñi gën ci cangaay mooy ni nga jàngoon ci tasawudu sixaar mooy toftale boobee wa afdalu la gën la ñeel ko an yatta wadda a mooy mu jàpp bax da an yab da ci gannaaw ba mu jëkkee bi xas ci ma ci raxas la nga xam ne bi far ji yi nekk na ci ab sawukaayam aw jasadihi wala aw yaramam minal aza ci sobe su ma yatta wadda a topp mu jàpp mu boo asalaati jàppum julli ñi gën ci cangaayu farata la mooy day njëkk raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jara yi te yéene sunna raxasu cangaay li bu ko defee nag fu ko sobe taq mu daal di koy njëkk dindi nu far tegalee cangaay toftale ba ko sëriñ bi toftale woon ca tasawudu sixaar kon gannaaw bi nga dindee fu la sobe taqoon ci yaram wi saye boo teewlu yéene ji te tàmbalee ca jumbax ba jëm si ci buntu suuf beeg sawukaay bi ba diggante boobu daj mu daal cay teg njàppum benn benn bu noppee njàppum benn benn daal cay teg raxas bopp bi bu nekkee ci bu noppee ci bopp bi teg ca noppum ndeyjoor teg ca noppum càmmooñ teg ca raxas baat beeg ak doq gi teg ci wetu ndeyjoor tàmbalee ca mbagg ma ba wàcc ci bëti woom yi daal ci teg wetu càmmooñ daal ci tàmbalee ci wetu càmmooñ ca mbagg ma ba tey ba ci bëti woom yi kon buy topp wet gi day tàmbalee ca mbagg ma ba wàcc ba ci biti woom ba li mu mujjeen wax nag léegi mooy wetu càmmoñ gi bu ko defee noona te bañ a fàttee loxob ndeyjoor bi ak loxob càmmoñ bi kat raxasoon na la njàpp ma moom waaye la ca des raxasu ko woon bu mu fàttee loola bu ko defee nag mu dem ci tànkum ndeyjoor nag àggale bëti woom ba ba ca dojar ya ndax rax bu fekkee njàppoon njàpp benn benn kon raxasoon na ba ca dojar ya kon raxasoon na ci njàpp ba ca dojar ya kon nag léegi day àggal ne tàmbalee bëti woom ba ca dojar ci tànkum ndeyjoor ñu def ko ci tànkum càmmoñ daal jàll na raxas gannaaw ga bu raxasee gannaaw ga mu daal jàll raxas biir ak dënn àggalee ko noonu la ñu waxoon ci tasawudu si xaar ne noonu la ñu gën a taamu ci xeetu nit ñi sangoo fa insha ndem soob na ko xasala mu raxas rijlay ñaari tànkam wa insha ndem soob na ko axarahuma mu yeexi leen ila axiri xuslihi ba ci mujjub ca ngaayam la daa wax ne booy njàpp njàpp benn benn mi baax ci tànk yi bu la neex raxas ko léegi fi saasa bañ koo xaari dara loolu nag moo gën nee nañu teel ko raxas fi saasa rek ba ci dojare fa mu war a yem bu la neexee nag yeexee ko boo ko yeexee da ngay bàyyi ba mujj ko nga tooyal say loxo yëngal kawar gi bu baax a baax ndax loolu neeñ baax na ci wàllu wér yaram ndax dana tax lu mel ne soj mbaa yooyu du ca la dal dangay jékki-jékki daal ci xëpp ndox rek xanaa njëkk ko tooyal ba noppi baax na ci wàllu fiq gi itam mooy dana tax boo sotti ndox mi mu jàll ba ca biir yëngal nga ko yëngal xajal ko dana tax ndox mi yomb a jàllale ci biir kon am na njariñ ci yaari wàll yëpp su ma yaxari fu topp dana tàng bi ximaa ci ñoom ñaar alma a ndox ma xalaar asihi def ko ci kaw boppam salaasa xarafaat ñetti tàng wala ñetti tàng yin na xaasi lan mbir mu muy aji raxas loxoo ñeel ko bi xin na ci ñoom ñetti tàng yin yooyee danaa boo tasaaree kawaru bopp bi ba tooyal ko danga koy raxas sa ñetti tàng nga def sa ñaari loxo ba mu fees nga def ci daal di bës mu génn del defaat beneen muy ñaar del defaat beneen muy ñett loolu nag bu fekkee ne ngaa yore ab nel mbaa sa kawar bariwut boo ko defee benn rek mu doy bu la neexee mën jàll ci ñaar ñett boo defee ñaar tam mu doy bu la neexee mën jàll ci ñetteel bu sa kawar bare itam ba nga xam ñett yi mënu koo dajal mënu koo setal it faaw nga jàll ba kere muy daj ba seet rek ndax loolu farata la wa tafaalu dana def daalika loolee almaratu jigéen noonu la góor di def waaye jigéen it noonu lay def ñoo yem ci loolu wa tadxasu dana bës shahrar siha kawar boppam nga walay sa xale yaa déet di ko war xàllu xiqaa si yaa firi lettam ya maanaam jigéen day bës kawar ga ba ndox ma dugg ca biir bu dee sangu farata waaye du aajowu muy firi lett ya waaye nag bu dee ci yoonu Maalik moom dañ koo xaw a diisal lool bu fekkee daal léegi lettoo na lu mat ñetti wëñ moom faaw dañuy wax da koy dindi bu dëgëree këng këng itam donte lettuñ ci genn kawar it dañ koy dindi bu fekkee ne nag dañ koy lettee benn kawar mbaa ñaar maanaam benn wëñ mbaa ñaar la bëgg a wax te dëgërul moom du aajowoo firi suma yu fiidu topp dana sotti almaa ndox ma xalaa chiq yi ci wetam nga al ayman gay ndeyjoor suma xalaa chiq yi topp ci wetam nga al aysari gay càmmooñ leeraloon naa léegi balaa ñëw ci wetu ndeyjoor balaa ñëw ci wetu càmmooñ day njëkkee noppee ci bopp bi da cay teg nopp ndeyjoor teg ca nopp càmmooñ teg ca baat beeg dox gi door a ñëw nag ci wet gi mu wax ko ndeyjoor ak boobu càmmooñ bu ci nekk mu dem ba ci bëti wam ya waaye te dal la ku te muy raggu bi yedde ak yaari loxoom bi isri sabbil maa yi ci gannaaw sotti ndox ma xataa yaxum ma ba mu matale jasadexoo yaramam wax nee na nag ko defee ngay def ndox mi di bomb rek di bomb ba yaram bi fépp daj nga xam doo bàyyi fenn fenn wamaa loo xam ne chàkk sikki sàkk na ay yekkoon ci bu nekkee almaaw ndox ma axadahoo di ko jot min jasadihi ci yaramam xaawa dahoo mu baamu ko bil maay ca ndox ma wa dala ko tem ragg ko bi yadihi ci loxoom xataa yu wax yi ba ba mu matale jamiha jasadihi mboolem yaramam wax nee na bu fekkee da ngay sikki sàkk birib sàngam raxas naa ko raxasuma ko te yow sam xel dara sikku ci nekkoo di ko am jax-jaxi kon day aajoo fa ngay sikki sàkk nga yóbbu fa sa ndox day aajoo fa ngay sikki sàkk nga yóbbu fa sa loxo ak ndox boom ko ba mu wóor ne léegi def nga ko bu fekkee day kuy jax-jax yi nag moom nga xam ne bis bu ne mu dal ko benn yoon moom bu sikki sàkkaa say ba mu bàyyi ko noonu rek te jàll ndax dañuy bañ seytaane yàq am xelam ndax al was wasatu moom day màbb diine ci cosaan la da koy daaneel ci cosaan la da koy yàq wér a wér da koy ënd rek ñu ne ko na ko ñu ne ko na ko bàyyi kon bu dee sikki sàkk say ba mu bàyyi ko noonu rek fa muy sikki sàkk du du jar laal waaye bu fekkee xelam dara sikku ci moom fu muy sikki sàkk raxasu ko raxasu ko wa asaaqi rijlay ak ron ñaari tànkam da lay limal ay béréb yoo xam ne dafa xaw a làqu boo yeexee ndox ma du fa àgg bu njëkkee xóot-xóot jumbax na nga ko teylu bu baax ba toppatoo ko ak ron baat bi ron baat bi dafa am xóot-xóot moom it na nga ko toppatoo bu fàtte ne kawaru sikkim bi moom bu dee ci cangaay mu fatt ak mu ñàkk fatt ci yam faaw dañ ko war a yëngal ba ndox mi dugg ci biir mu kawaru yéen yi ak kawaru mbay bët yi ak ay mustaas ak poqtaan ak moom daal boo xasee bay sangu farata moom fu kawar nekk rek dañ ko war a yëgal ba ndox ma jàll ca biir fépp ci yem ci yaram mi bu ma jafaate roon poqtaan yi xam nga poqtaan dafa làqu ndax daa am ab ruq ba jafaat diggante ñaari njekkikaay yi diggante ñaari njekkikaay ab xar-xar la def mu ko fàtte fi lupp yi saxe jëm ci biir bi na ko seet lu baax foofu am na ruq boo xam ne bu ko yeexee du tooy du bu sàgganee du doy ron ron ron bëti woom yi ron ñaari bëti woom yi foofu am na ab roq muy am na ab xóot-xóot ron ñaari tànk ñi mooy ndëggoom da ci am ab xóot-xóot boo xam léeg-léeg sax bu dëggee nii du laal suuf léeg-léeg bu dëggee nii léeg-léeg mooy fii fii léeg-léeg am na ñoo xam ne dañ koo xóolee ba nga xam ne bu ñu tegee fi suuf nii waaw muy biir ndëggu li am na ñoo xam ne bu ñu tegee fi suuf du laal suuf bañ a fàtte testan yeeg siis yi itam ak yooyu yëpp ci la furq bu ne daal na ko nemmi ko mu wër ko ne ndox ak loxoom àgg na fa fii nag moom daa firee sax ron ñaari tànk ñi bi ne wa asaaxi dara jile yi daa wax ne ci jublu xaq yi bay yi waxur koo bay yi wa taxta xadama yi waaw yu bari loolu ba li ma doon wax léegi kon bi ne ron ñaari tànk ñi yu bari na ñaari testan yi ak ñaari siis yi ak ron ñaari ndëgg yi mooy foofu moo waxoon léeg-léeg sax ñenn ñi bu ñu tegee seen tànk fi suuf du du laal suuf bu fekkee ba ngay njàpp njàppum benn benn ba ak sa ca tànk ya raxasoo ko woon kon na ngay bàyyi rek ba sangoo sangu ba nga xam ne tànk yi dong dong moo ci des su ko defee nag nga tàmbalee tànk ba ca wóom ba daal di koy raxas ba ca baaraam ya nga xam ne kon da nga koy def bopp ndeyjoor ñëw def ko tànkub càmmooñ loola kon mooy àggale sa cangaay àggale it sam jàpp ndegam da nga faa déggoon tànk ya ba ngay jàpp jotoo ko woon a raxas wa yaxdaru tamit wattandiku añ ya massa mu laal zakarahu zakaraam fii tadalluki yi ca ragoom nga bi baatu ni kaf yi ci biir téngam na moytoo def nag luy toj njàpp rawante na li ci gën a yomb muy laal sawukaay ba te laale ko li xong ci téngam mbaa pegg téng yi mbaa li xong ci baaraam yi mbaa li toog li xong ci pegg baaraam yi loolu bu ko ci laalee rek jëmmi cangaay li moom amul lu koy toj waaye njàpp ma daa am lu koy toj fa in faala ndem def na zalika loolee waxad a waxaba te fekk na mu matale tuxarahoo cangaayam la ahaada kon mu baamu alwado a njàpp ma bu fekkee daa sangu ba àggal nag door a laal sawukaay bi nag bañ ne am njàppam toj na kon na jàppaat bu dee gannaaw bam sangoo bu noppi lay door a jàppaat noonu nag kon da koy def ñett ñett du ko def njàpp benn benn waaw kon bu dee njàpp moo xam ne gannaaw bu sangoo la ba noppi laal sawukaay bi ñu ne ko jàppaatal moom njàppam ñett ñett lay doon du doon njàpp benn benn te itam nag ci kaw rek mu yittewoo li waral njàpp waaye bu sangoo ba àggal noonu defal li toj njàpp te jamono soxla wute julli soxla wute def lenn day bàyyi noonu rek bu soxlaa jàpp dem jàpp kon nga seetlu loolu buñ nee sangu na ma noppi laal na ab sawukaayam ñu ne ko baa mu njàpp mi day fekk mu soxla njàpp rek ni ki muy bëgg a julli fi saasa mbaa bëgg a laal kaamil mbaa leneen mbaa boog mu bëgg a amee am njàpp waaye bu fekkee soxla wutum njàpp moom day bàyyi rek bu bëgg a jàpp dem jàpp te ngaay li moom dara sikku ci amul lu koy toj wa in massahu ndem laal na ko fibti daayi xuslihi ci tàmbali ca ngaayam la wa bax da an xasala ak gannaaw ba mu raxasee ma wax di xal wa booyi béré bi njàpp ma minu ci moom fal yu mir ra kon na rombale bax da zalika ci gannaaw loolee bi yedday ci jaari loxoom xalaa ma wax di xil wa booyi ci béré bu njàpp ma ci béré bi njàpp ma bil maa yi ca ndox ma xalaa maa ca la nga xam ne yem bax yi dana yell min zalika ci loolee wayen wii te mu ko yéene maanaam bu fekkee dafa doon sangu nag laata cangaay li àgg waaye fekk na moom mu weesu cëri njàpp ya ba noppi door a def luy toj njàpp mbaa boog mu nekk ci biir njàpp mi njàpp mi àggawul sax mu def li toj njàpp yëpp ñooye moom day baamuwaat njàpp ma rek njàpp ma rek lay baamuwaat kon jàppal ne moom saa yu defee li toj njàpp rek njàpp ma lay baamuwaat ni ki muy jàpp ba yàgg def lu koy toj mbaa bi muy sangu ba njàpp ba weesu njàpp mi def li toj njàpp yëpp day baamuwaat rek jëmi njàpp ma ci kaw nag ni ma ko waxee woon léegi mu soxla njàpp mi ki bëgg a julli mbaa dara waaye bu fekkee soxlawul dara ci yooyu moom day àggale cangaayam rek saa yu bëggee jàpp na door a jàpp baabu li ab bunt la fii man ca ka nga xam ne la may jit amut alma a ndox wa sifati tayamu mi ak melaw tiim te bëgg a wax nag mbirum tiim ndax bu fekkee kooku mënta jàpp mënta sangu tiim a fay sës kon nag mu wax tiim ak la koy waral at tayam mu tiim yajibu dana war li xadamil maa ngir ñàkk ndox fi safari ci tukki baatu fi safari mën naa bañ a ñëw ndax moo ñàkk tukki ci yam ñàkk ndoxam bu amee rek moom moo xam ci tukki la moo xam du ci tukki rek tiim mu fay sës isa ya isa ndeem naagu na añ yeji defoo mu am ko fi waxtu yi wax ci waxtu wa ne bu fekkee da nga amul ndox bi waxtu yi jotee yàq diru jëj dana attan xalaa masihi ci laalam moom ndox ma wala yajidu te du am man koo xam ne yu naa wiluhoo dana ko jot li iyaahu moom ndox ma nee na nga gis ko am ndox ba noppi da nga gis ko am ndox ba noppi te du tee farataam mooy tiim la koy waral mooy moo xam day tukki moo xam tukkiwut yàllaa ko teg jàngoro joo xam ne nanguwul ndox benn moo ko xam ci boppam mbaa docteur bu xam faj moo ko ko wax nga xam ne moom buy jëfandikoo ndox mi rek tawat dal ko joo xam dalu ko woon mbaa tawat ji ko daloon yéex a wér mbaa tawat ji ko daloon gën a metti yépp kon day bàyyi ndox mi te tiim wala boog moom di tawat na tawat ji sax teewu koo mën a laal ndox waaye da koo amut te mënta jóg wuti ko fa mu toog mënu faa jóg wuti ndox mi te gisul koo ko yëtt ba tey kooku ba tey farataam mooy tiim wa kazalika naka noonu musaafirun aji tukki yaqrubu joj dafa jege min hu ci moom almaaw ndox wa yem naa xoo te koy tere min hu ca ndox ma xaw fu lusoo sin ragal ay sàcc aw sibaaxin wala ay ndegment ndegment mooy rab yu fàdd ba tey nee na bu fekkee ne xam nañ ndox maa nga fee waaye daa ragal ne bu ci dee wuti ay sàcc sàcc alalam ba ay rab fàdd ko gaañ ko mu ne kon ba tey loolu moom ñàkk ndox ñooye moom bu fekkee wóor na ko ne moom daañu sàcc alalam mbaa jortam ñaaw na ca lool ci bu wutee ca ndox ma ba am na rab yoo xam ne ñu ngi fi te mën nañu koo lor wóor na ko ne ba njortam dëgër na ca kon na bàyyi rek te tiim bu mu jéem a wuti ca ndox moomee wa ida ay xanante wóolu na al musaafiru aji tukki ja bi wu jóodil maa yi ci amul ndox fi waqti ci waxtu wa ak xara kon mu yeexe ila axiri yi ba ci mu jëm nga daa wax aji tukki rek waaye moo boo tukki wut ñooye moo waxtu jot wóor na ne woon da nga am ndox balaa waxtu wee jeex kon waxtu wi jot na amoom ndox bi muy door a jot waaye wóor na ne moom balaa waxtu wee jeex da nga amoom ndox kon dañoo sopp nga bañ a gaaw a julli te xaar ba ci mujj waxtu wa ndox ma nga wóolu woon bu fekkee sa njort naxu la nga am ndox moom nga daal di jàpp wala bu dee sangu nga daal koy jëfandikoo door a julli bu fekkee nag wóolu woon ko ko waaye ba nga demee ci mujj waxtu amoo ko nag nga door a tiim ndax wóolu gu ci dara mën naa am nga wóolu ko te du demee noona wa in ya isa dem naagu na minhu ca ndox ma tayamma ma mu tiim fii awwalihi ci njëlbeenam nga bu fekkee waxtu yi jot na amoo ndox te jàpp nga ne moom ba kere waxtu yi jeex doo fi am ndox amoo amoo benn yaakaar ci am ndox kon dañoo sopp nga tiim ci saasay saasa daal julli amul yeexe wa in lam yakun dem nekkut indahoo fa moom minhu ca ndox ma xilmun benn xam-xam tayamma ma kon mu tiim fii wasatihi ca diggam ba bu fekkee na ngay déng déng yi danaa am ndox balaa waxtu wee jeex am duma amum ndox sa xel dugul ca lenn dañoo bëgg dañoo sopp rek nga bàyyi ba waxtu wi xaaj bu waxtu wi xaajee te nga am ndox baax na boo amul ndox itam daal di tiim wa kazalika naka noonu in xaafa ndéem ragal na an laa yudrika mu bañ a jot almaa ndox ma fi loqati ci waxtu wa war a jaate mu yaakaar ay yudrika xaw mu jot ko fii ci moom ba tey bu fekkee ndox mi daa nekk sa kanam ngay dox xam nga ne moom birub sàngam ndox nga fa li ngay naatuli kay mooy da nga ci àgg balaa waxtu wee jeex wala déet kooku tam noonu ngay def da ngay wéy rek ba waxtu wi xaaj ba waxtu wi xaajee te nga àgg ca ndox mooma nga jëfandikoo ko bu fekkee àggoo ji nga daal di tiim mooy itam moo kenn weer su ñëwee moo digg waxtu walay xaar waman tayam ma ku tiim min haawulaay ci ñii su ma asaaba topp mu jot almaa ndox ma fil waqti ci waxtu wa bax da an sàllaa ci gannaaw bu mu jullee kon am na teqale daa mel day mel day mel da nga ne fa fii si tafsilun ak teqale ngi ci teqale bi mooy fa amal maridu daal aji tawat ja ëllëg si ja nga xam ne lawee jit amut man koo xam ne yu naaw yi dafa dana ko jot mi iyaahu moom ndox ma fal yu idd na baamu wa kasaalika naka noonu alxaayif aji ragal ja min sibaahin ci ay ndeg ment wa nafiya ak lu mel ne ñoom wa kasaalika naka noonu almusaafiru aji tukki ja ëllëg si ja nga xam ne yaxaafu dina ragal an laa yudrika mu bañ jot alma a ndox ma fi waxtu ci waxtu wa weer joote mu yaakaar an yudrikahu mu jot ko fii ca moom daa wax ne ñi ñu wax ko ci xam ne tiim nga ba julli gannaaw ba nga amum ndox da nga koy teqalee nii ñu la wax bu dee ku tawat ka nga xam ne mëntoon a wuti ndox ne ma mën na koo jëfandikoo kon gannaaw ba mu tiimee ba julli bu gisee ko jot li ndox kon daañu sopp mu jëfandikoo ndox ma te daal di baamu julli ga waaye nag a sopp rek lay doon kenn nga ko ba tey ka nga xam ne moo ragaloon ne birub sàngam am na ndox waaye bu fa dee wuti daañu sàcc alalam mbaa ay rab dana ko gaañ ba teewoon ko caa dem gannaaw ba bu amaatee jëmmi ndox mooma ni ki gannaaw ba lam jortoon daa demewul noona mu far am jëmmi ndox mooma tiimal na ba julli waaye am na ndox moom rek ñu sopp mu jëfandikoo ndox ma te baamu ba tey aji tukki ji nga xam ne ndox mi daa nekkoon ci kanamam bu doon nattali ba xam dana ci àgg balaa waxtu wee jeex wala déet ñu ne ko woon xaaral ba waxtu wi xaaj ba waxtu wa xaajeen te àggu ca mu daal di tiim julli gannaaw ba laata waxtu wa jeex nag mu far àgg ca ndox ma ba tey kooku daañu sopp ci moom mu jëfandikoo ndox ma te baamu baamu yooyu yëpp nag sopp rek la wala yoon yi du du baamu xayru haawulaa ñu dul ñii dafa wax ne ñii rek ñooy baamu loolu mu ne ñii rek la ñuy digal ñu baamu aajo woonaa seetaat ndax nee nañu ki nga xam ne daa naagu woon ne du am ndox bañ ko ne yow seye boo tiim gannaaw ba nag mu am jëmmi ndox moomee nga xam ne moom la naagu woon ne du ko am ba tey kon kooku des na ko digal mu baamu ne sax bu fekkee ndox moom naagu woon du ko am ba tey noonee la wéyee amu ko waaye meneen la amu bokkut ak mooma ba tey kon kenn du ko digal baamu mel ne dañ ne woon teen bi yàqu na mu naagu woon ne tey moom du am ndox mukk ci robinet yi mbaa lu bokk ci teen bi kon ba tax ko julli ci ab tiim gannaaw ba ci lu ko bett nag ab oto jaar fi rek may ko ndox kon mel na ne jëmmi ndox ma nga xam ne moom la naagu woon amu ko meneen la am kon kooku du baamu waaye gannaaw ba nag fekkoon ne jëmmi teen ba moo baax robinet yi xel yi mu daal di am ndox su boobaa kon des na ko digal mu baamu ba tey koo xam ne doon na sax seet ndox xëy na farlu na ca it sàgganu ca waaye gannaaw ba ba mu tiimee ba julli ba noppi dafa fekk ndox ci wetam mbaa ci wetu ay bagaasam ba tey kooku na baamu ndax day mel ne rek farlu woon na waaye rek xaw naa gàttañ lu tuuti ndax ndegam kooku day mel ne xaw naa gàttañ lu ndax ndegam gannaaw bu mu jullee bu noppi la gis ndox mu nekk ci wetam xëy na su farlu woon lool lool rek ak yëgadeem la waaye kon bu farlu woon lool lool gis ndox mooma wala sax mu amoon ndox fàtte ko ne man daal aw moom ndox gannaaw ba nag ba mu tiimee ba julli mu fàttaliku ne moom kat amoon nam ndox kooku itam na baamu moo tax kon ñu waxi ni rek ñi rek ay baamu nga seetluwaale ci ñi ñu leeral léegi léegi wala yu sal yi du julli salaatay ni yaari julli bi tayam mu min ci ab tiim waaxin bu di benn min xawulaay ci ñi illa maridun dara aji tawat laa yaqatil joj di attan xalaa masil maay ci laal ndox li dara di ngir lor bi gis mi joj nekk na ci yaramam mu qiimin ji aji sax waxat xila waxees na sax te waxat xila jooju moo dëgër yetta yem ma mu dina tiim li kulli salaat ñeen képp julli daa wax ne képp koo xam ne farataam mooy tiim ci ñi mu la wax ñëpp du sañ a julli maanaam ci benn tiim bi lu may genn julli farata ba mu des na ko tawat ki nga xam ne mënta laal ndox moom nee na dana man bu tiimi benn tiim julli ci ñaari farata mbaa lu ko ëpp waaye loolu bul ko jàpp waxat xii la jéem wax muy nurul woyof moom rek moo dëgër takkal ne daal képp koo xam ne ñu farataam mooy tiim benn tiim bu ne benn farata la mën a julli waaye mënista tiim benn tiim moom boole ci ñaari farata mbaa yett waxadru ye net leef na xam malikin jële ci malik fii man ca ka nga xam ne dakara fàttaliku na salawaatin ay julli an yu salli yahaa mu julli leen bi tayam min ci ab tiim waaxin bu di benn boobu net li itam jërta faale dane am nañ jële ci malik ne ku fàttaliku ay julli julli te fekk farataam doon tiim bu tiimee benn tiim mën caa julli yooyu yëpp waaye jooju wax ba tey dëgërut benn tiim bu ne julli ca benn farat rek la man jooju wax moo gën a wóor mu ñëw nag ci wax ni ñuy tiime wat tayam mu tiim bi saa yi di nekk na ci pàkk ab taahir bi aji laab waxoo moom pàkk bu laab nag maa mooy la nga xam ne dëxëra feeñ na xalaa wajhil ardi ci kaw suuf min xaate bokk ci suuf boole ci min turaabin ci suufus kese aw ramlin wala beeñ aw xijaarat wala ay doj aw sabaxat wala suufu su xorom bokk na ci faratay tiim boo weesoo yéene nga boole ci tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalu tiim ca loolu nag mooy suuf ak lépp lu xeetoog suuf te loxo doomi aadama soppiwu ko moo xam de suufus kese moo xam de suufus beeñ moo xam day ay doj yoo xam day doj carrière mbaa doj dënn yooyu nga xam ne loxol doomi aadama soppiwu ko mën nañ cee tiim waaye nag bu ko loxol doomi aadama soppee mel ne mool yi nga xam ne dañ ko mool ak ciment ciment doomi aadama ko soppi mbaa boog dojooyee ñu laso ko wala sax xeeti karo ya yu mel noonu moom deesu ca mën a tiim jëmmi suuf ci boppam mbaa doj bu bàyyi ko ci suuf te loxol doomi aadama soppiwu ko loola ca la ñu sañ a tiim bu ko loxol doomi aadama soppee rek moom deesu ca sañ a tiimati nii lañuy tiime yadri bu day dóor maanaam tey tey teg rek la bëgg a wax bi yedde ci yaari loxoom al ardu suuf sa fa in taallaqa ndeem aju na bi himaaj ñoom ñaar shay'un dara nafadahuma mu fëgg leen nafdan ak fëgg xafiifan guy aji woyof da ngay jekki-jekki ne tegg say loxo ca la ngay tiime bu fekkee ba nga ne tegg say loxo nag dafa am lu mel ne xaaxaam mbaa bant bu ci taq nga xam ne boo ko raayaale ci sa kanam mu gaañ la kon na nga xaw a fëgg ndànk say loxo ba loolu rot nga door a masaa ni bëgguñu sax nga faxa suuf si ngir bañ a taq loolu dañoo bëgg nga bàyyi ci suuf si su ma yam sama topp dana masaa bi ximaaj ñoom ñaar wàcc xoo kanamam nga kullaxoo léppam masan ak masaa ko defee nag nga njëkk a masaa kanam gi ba mu daj da nga daa raxas njàpp rek booy tiim moom ngay masaa ci kanam gi summa yadribu topp dana dóoraat bi yedde yi ci yaari loxoom al arda suuf sa waaye dóoraat mooy tegaat loxoom ci suuf sa rek la bëgg a wax fa yam saxu tam ñu masaa yum naaxu loxol ndeyjooram bi yusraaxu ci loxob càmmooñam léegi masaa loxo yi mooy des di nga weesu kanam gi da ngay jëkk raay loxoom day joor door a raay loxo càmmooñ loxo bu ci nekk nag mooy raay moroom ma ndegam day day joor a jiitu nag ndax dañoo sopp lu am ndeyjoor ak càmmooñ faaw nga njëkk ndeyjoor kon loxo càmmooñ na njëkk a raay loxoom ndeyjoor yejxal day def asaabiha yadihi baaraami loxoom al yusra bay càmmooñ xala atraafi asaabihi yadihi ci cati baaraami loxoom al yumna bay ndeyjoor suma yu mirru topp dina rombale asaabiha